aman asabil faxli imaam al buxaari na nañ koy solo waaw mooy eh, ma nga jënd ndoxu ndoxu fas wi wala xaram mi wala bëy bi wala yooyu ngir mu tëbul la sama xar mu jigéen waaw loolu dañ koy xaraamal loolu dafa xaraam ci sharia moom la yonent ma lay saa saam xaraamal man daal samay kuy yu baax laa yor samay fas yoo xam ne ay naaru góor yu baax lañ ñi yor fas yu jigéen nag bëgg am raas bu mel nii wala boog bëgg nañ ñëw di ma fay ma leen di waaw ma leen di jox samaw fas wala samaw xar di leen tëbul seen xar yu jigéen yi waaw wala seen fas yu jigéen yi wala lool loolu noonu yonent mi alayhi salaam da ko xaraamal ah ndax dang na yow il faut mu tëbu ko ngir ci loolu nga koy fay mais <laughs> problème bi mooy waa ji waa jiy jënd <laughs> euh, mooy ne fas yi mën naa ñëw lim naaru góor naaru góor ñu tegal ko wajan indil ko wajan ngir mu tëbu ko fekk sawaru la ah. wala mu tëbu ko li moom lam ci bëggoon amul ak tamit nan ngay quantifier affaire yooyu ndox moomu hein mën naa jur mën naa ñàkk jura ah. loolu loolu man da mooy manoo ko voilà mooy manoo ko manoo ko am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñu ne waaw jaay bi du man a ne mais man nga euh, euh, euh, genre mel na kuy luye affaire bi waaw waa ji àll la ko mais àll boo xam ne bon daa am loo koy jox mais loolu da gis ne bon dese naa dëgër voilà mais am na benn affaire mooy bu nee ne waa ji bon daf la mettre à disposition naaru góoram wala loolu mu tëbul la sa sa sa wajan nga kontaan ci lim def loolu wuute na nga kontaan ci lim def daal di koy ne ah waaye lii de daanaka man ngaa jël lii loolu noonu day dagan dama moo yow sa astuce bi mooy la ma la non <laughs> euh, euh, dañ naan euh, parce que yonent mi alayhi salaam te dinañ la wax euh, sagesse bi waaw muy xadiis na Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala dane dafa am benn waay boo xam ne dafa ñëw laajoon yonent mi alayhi salaatu salaam ci loolu mooy euh, euh, li nga xam ne mooy ndoxu buñ neen ndox na mooy sperme bi nga xam ne moom la ñuy jaay parce que moom lañuy jaay mooy lan mooy day mettre à disposition xaram ngir mu mën a tëbul ko xaru jàmbur kooku di ko fay waa ji de ko laa yonent mi alayhi salaam mu daal di koy tere ne ko déedéet mu ne ko nag euh, mu ne waaye yow ndaw yàlla li ñun de loolu dañuy dal mooy ut suñu suñu kii ñu tëbal mu tëbalul ñu tëbal tëbul xaru jàmbur wala yu mel noonu waaw léegi nag dañ koy def léegi kooku des fois mu kontaan ci ñun daal du ñuy am lu mu ñu jox nee na mu daal di koy permettre ci loolu waaw te lool xadis bu wër la imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi daal na koy solo loolu moo tax léegi nag nga ne ma où la différence dañ naan la différence bi wute na bu ma ñëwee ne loolu nag mook nga def ko in vitro ñoo yem nga ne man sama sperme mu xar yi race yu yu yu yu jafee am laa am ak nag yii nagu Hollande laa yor man race boobu laa yor bari soow lañ def léegi nag képp koo xam ne dañoo bëgg may def ñuy def eh, kii croisement yi entre races yi ñuy gën a joxe meew man moom saay tëbu bu nekk cinquante mille la loolu dafa xaraam walla nga ne da ngeen di recueillir ndoxu sperme nag wi walla yooyu wala xar mi wala yooyu di ko jaay loolu tamit loolu noonu moo xaram léegi euh, mu des euh, loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam tere asabul fahli léegi nag loolu mooy waa ji dafa ñëw ne man lii la quoi samaw xar samaw xar boo bëggee mu tëbul la sa gi danga may fay loolu leer loolu am gaay la waa ji ne ko d'accord naa mu kii mooy loolu noonu loolu la charia wuute naa ki nga xam ne moom amul amul waxu ngeen ko avant amul transaction avant dafa ñëw euh, nga ne ko man de moom bu bu mënoon a am race bu mel ni sa bos bi mu ne la ah indil sa xar mi mu indi ngir mu tëbul la bële léegi bu lool amee waa ji kontaan daal di koy jox dara xam nga ne loolu wuti na lool neexal la tudd mooy dafa kii ci tiibu nafseem la kontaan ci waa ji li ko defal mu jox ko lool dagan na waa ji mais bu ne ko woon a ah, mbir mi nag dangay xam ne nag loolu bala nga koo am foog nga fay loolu nag moo dul baax voilà voilà kon loolu la. Euh, kon loolu moo jëm ci loolu am na ba léegi ci li jëm ci wàllu xarar yoo xam ne façon boo xam ne dañ charian da ko xaraamal mooy di jaay ay fruits yoo xam ne avant muy ñor waaw avant muy ñor hein avant muy génn waaw ndax yonent bi alayhi salaam naha an bay'i thimaari hatta yabdu silaaxuha hatta yabdu salaaxuha tere na ki nga xam ne mooy kiy jënd ak kiy jaay te loolu muttafaqun alayhi la yeneen bi alayhi salaatu salaam dafa tere di jaay fruit yi laata ñuy focc laata li nga xam ne mooy njariñ ji waaw salaahuha mooy comme bu dee pom la laata ji di génn nga ñëw ne jaay sama garabu pom yi jaay naa la ko sama garabu tàndarma yi dans six mois kii mais jaay naa la ko loolu du baax waaw moo tax am na ci beneen xadis dane seydna jaabir ibn abdillah radiallahu taala anhuma dane naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an tubaa thamara xatta tushqah ñu ne ko waa ya rasulallah wama tushqah mu ne taxmaar wa tasfaar wa yukalu minha mu ne yeneen ci ma dafa tere ñu jaay fruit yi avant muy tush tushqa ñu ne ko luy tushqa mu ne mooy mu commencé xonq mooy commencé génn na ba commencé di ñor toxmar taxmaru wa tus tasfaru commencé di jaune mooy di ñor si wa yukkalu minha ñu man cee lekk loolu it mu ngi sax yi xay kon loolu la kon xatta yabduwa xatta yabdu salaaxuha kon loolu la ndax bu dul loolu mooy eh, fekk àggul foofu mooy mën naa yàqu ah bu dee dafa focc kese comme dugub kan moo la ne dugub ñaata dugub a focc te mbir yi du àgg nawet bi du àgg hmm? mooy ba nga xam ne commencé na gub bi vraiment formé wu gaa yi man cee mboolu sax waaw bu boobaa mooy di Euh, lakk mbir mi jëluk mboolu rocci dugub ji après di ko yëy loolu euh, fayen yi ñu ko xam la waaw daanaka bokk nañ ci ñuy njëkk mboolu buñ bayee dugub njëkk njëkk pëtëm ci gerte gi ñoom ñi nga xam ne ñooy fayen yi njuufeen yi waaye nag loolu xam-xam yu mag lañ ci am waaw léegi nag Euh, euh, kon lool la kon am na ci weneen dane moom dafa tere xat ñuy jaay euh, ñam yi xatta tazhu ñu ne ko waa luy loolu wama tuzha mu ne mooy tuxmar ba mu xonq commencé xonq léegi nag ñu ne ko waa ya ndaw yàlla li mais mel ni euh, question mooy mais mu ne araayta ida manaa allahu thamarata bi ma yaxudu ahadukum maala axi hmm? lan moo tax sharia xaraamal lu mel ni parce que yow li ngay jaay fekk ñoragul garab gi nekk pom gi ñoragul dugub gi ñoragul gerte gi ñoragul nga jaay ko yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne araayta in manaa allahu thamara mais xoolal rek bu imaginer bu yàlla euh, daldi woon baña ñoral mbir yi mooy mu seetaan affaire bi ñorul waaw dugub ji focc woon na ba gaa yi foog ne naan é lii ñebbe ji commencé woon na ba tóor tóor yi commencé di waaj di wadd buur yàlla yemale fa nawet ba mu commencé wow koŋ taw amatul dara amatul gerte gi noonu waaw mbir yi commencé na samp léegi affaire yi yem fa mooy ndax loolu la moo tax mu ne ara ayta ndax gisuloo in mana allahu samara bu dee buur yàlla dafa arrêté xañ li nga xam ne mooy mbir mi focc mooy amul àggul à terme ñorul mu ne waa bu boobaa bi ma yaxudu ahadukum maala axi ana ci kaw lan la kenn ci yéen di jële li nga xam ne mooy alalu mbokkam ah ndax mooy kasara lay doon léegi mooy waa ji ñàkk na imaginez ma ñëw ne saa jënd naa sa tool bi sa tool bi rafet na de mais saa sa blé bi moom lii de bu ñoree nga jaay ma ko man maa ngi ci bëggoon a kii waaye sama projet boulangerie yeeg yooyu moom farine bi dina baax bi ma kiiwee sawaay fi ñu kiiwee ba ma ba ma fay hmm? après nawet bi yem foofu quoi pénurie d'eau wala ñu ne yoo xam ne sax dañ koy arroser mu am sécheresse bi bari monsieur le préfet daal di jëlu ab kii ab arrêté préfectoral waaw décret moom décret présidence lay jóge ak gaa yooyu waaw wala ci ñi ci gouvernement bi arrêté mooy arrêté préfectoral waaw waaw loolu ñoom meetar ndeysaan ñoom ñooy gën a xam yooyu moo tax duma ci aventure wu parce que loolu du sama domaine am mi laa ci comme ni ma leen waxoon vrai lam laa ci le droit le droit des des hommes fii nii li ma ci xam bariwul lu dul li may fortaatu ci journaux yi waaw mu ne léegi imaginer waaye mu am sécheresse ba nag phréatique bi wàññeeku lool fi ñuy jële ndox mi kii léegi nag préfet bi ne wala nguur gi ne interdit interdit nañ nit ñi ñu remplier seen piscines yi ñu am piscine interdire nañ baykat yi tamit ñuy arroser seen njaay yi parce que seen seen seen seen mawaash yi muy seen euh, lëf ki nu mu tudd seen mbay yi parce que fii mu ne comme li dal Afrique du Sud fan yi région du Cap waaw gars yi dañ leen di rationner ndox mi mooy dañ naan yéen ku nekk lii nga am quelque litres nga am droit par jour ci ndox parce que fa ndox mi jóge dafa tarir presque presque jeex na te sécheresse yi daa kii te gars yi anticiper wuñ ko woon ñu tere ku duyati même gars yi duy duy piscine moom tere nañ ko bu yàgg mais robinet yi du dox ay point d'eau la ñuy ut yoo xam ne Euh, foofu lañuy rasone mbir yi di jox nit ñi ay bouteilles waaw Allahu akbar Allahu akbar mooy imaginer waa jënd ba pare mbir yi deme noonu yonent mi alayhi salaatu salaam ne waaw waaw waaw kon bi ma ahadukum maala axi ahadukum maala axi ana ci kaw lan la kenn ci yéen di jële alalu alalu mbokkam hmm? Hmm? moo tax am na ci riwaaya waa in lam allah fa bima yastaxillu ahadukum maala axiihi hmm? xadiis boo xadiis bi mu ngi saxi xay ni mu ne mais bu dee buur yàlla dafa def yëf yi meññeef Hmm? waa ji jaay na ko tool bi ba pare te nag mbir mi àggul à terme buur yàlla deful mu am kii yi mbir yi génn production bi am fa bi ma ana ci kaw lan yastaxillu lay daganale ahadukum kenn ci yéen maala axiihi alalu mbokkam hmm? kon loolu la voilà parce que euh, loolu moo nekk ci problème bi waaw loolu mooy problème bi parce que incertitude que ne bi na egg à terme wala déet te waxoon nañ le mépp njaay boo xam ne benn ci côté yi dafa am incertitude njaay moom du baax léegi nag loolu wute na nga ne ma question ma ne la tafaddal mashkura xafidaka allah yal na la buur yàlla yokk wattu waxal ma déglu nga ne ma euh, mais bu dee ne waa ji dafa jënd toolu mboq bi laata muy ñor mais moom loolu soxlawu ci pour defar mburu wala ay bale yooyu jaru moom du loolu mais pour ay xaram la ak ay nagam ak yooyu te tool bi ñoragul dañ naan mooy moom léegi la ko soxla mooy buñ ko ko jaayee mu dindi ko léegi day jël mbir mi ndax lim soxla am na ci tool bi mooy gub yeeg ak kii yeeg euh, nu mu tudd aywa ji la maa ngi fàtte affaire yi. mooy daal euh, ni dugub di mel. moom yooyu la soxla moom da koy jox pour xar yi la wala fasam yi boo ko jaayee léegi la koy gor daal di koy yóbbu kooku dañ naan baax na parce que kooku fële li taxoon ñuy ter yonent lool mooy waa ji fruit yi moo ko ci amal solo te comme que mbir yi ñorul mooy ne boo ko jaayee moom muy xaar mu ñor entre boobu incertitude da cee ne waaw. waaw incertitude da cee ne te loolu comme liñ lay wax exemple yi man na mën na bañ a ñoraa ah. mën na bañ a ñor waaw kon nag loolu la euh, léegi Euh, mu am beneen façon njaay boo xam ne bokk na ci yi nga xam ne façon njaay yi nga xam ne dafa xaram ndax lan ndax xarar walla jahaala euh, foog naa joxewoon nañ ci côté fan ci jataay bee weesu exemple boo xam ne jaxaala gi mooy incertitude bi fi mu ne mooy ajal bi comme mooy bi ñuy jox affaire riba bi walla waa ji waa ji nga xam ne day jaay ne jaay naa li lii waaw euh, sa keesu suukar gi loo koy jaaye ma la huit cents francs nga ne ma sauf ko man manumaa fay léegi waa ji ne waaw may baax na mu jël ñu dem loolu du baax parce que lan dafa am incertitude ci kañ lay fay il faut loolu mu définir ko ci lañ la waxoon kenn ki jàpp ne moom moom comme que weer wi leen mu dee xam naa dafa jaaykat bi waa ji dafa jotagul saleeram moo tax waaye bu ci jotee rek dina ma fay waa ji nag waa jiy jënd jàpp ne ah non man waa ji saa bu ma ko mënee la laa ci laa laa ci jàpp loolu mu problème am mooy côté loolu jahaza moo am ci al qadarul maalum mooy ci kañ kañ gi kenn xamu ko ndax boobu dafa nekk qadarul majhul bokk na nag ci façon yi nga xam ne du baax mooy jaay loo xam ne kenn xamul lan la quoi mooy yow li ngay jaay kenn xamu ko qu'est-ce que ñu ne la bala ñoo ñëw foofu hmm, mooy xadis boo xam ne imaam al-Haythami indi na ko ci Majma'u Zawaa'id mu ne rijaaluhu thiqaat naka noonu imaam al-Bayhaqi soloo na ko ñoom imaam at-Tabarani rahmatullah ala al-jamii seydna abdallah ibn abbaasir radiallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne naha rasuluullahi sallallahu alayhi wa sallam an tubaa thamaratu xatta tutam wala suufun ala dahrin wala samanun saman fii labanin wala labanun fii dira mu ne seydna abdullah ibn abbas mawlaana radiallahu taala anhu wa mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa xaraamal dafa tere ci jaay ñam boo xam ne kenn mënagu ko lekk mooy li ñu wax mooy ñoragul mooy bi ñu jóge léegi waaw di jaay lu ñoragul fekk bu dee ne waa ji da ko waxoon nañ la bu dee da koo soxla léegi waaw wala moom mu ne sama tàndarma yi fii mu toll moom lool lool lool la looloo ko ci gënal moom mu ne tàndarma yi nii mu toll nii hein nii mu toll moo ko ci nii la ko bëggee façon bii moom bëggul muy ñor lu de trop hein mais nii la ko soxlaa parce que lim ci lim ci liggéey la ah bu boobaa kooku garaawul mais li ñuy bañ mooy ki nga xam ne moom dafa ñëw mbir mi dafa soxla ak ñoram te mbir mi ba mu koy jënd ñoragul loolu lañ lay wax voilà loolu lanu la ñuy wax voilà <coughs> léegi fuñ ne woon voilà mooy kon loolu lañ waxoon sànk naha an samaratu thamaratu hatta dafa tere ñuy jaay fruit yi fekk lekkuñ fekk ñorul tollul fuñ ko mën a lekk wala suufun ala zahr nga ñëw ne man jaay naa la gis nga sama xar yi ah seen leen bi rafet na de waaw ah, leen bi rafet na de kii de man nga ci am yére yu baax moom coton bu baax non kii leen bu baax waaw léegi jaay naa la ko mu ne lool lool <coughs> parce que du mën a quantifier waaw parce que loolu du luñu du luñu mën a quantifier moo tax voilà parce que loolu mënuñu koo quantifier sa leen bi leen bi ci xar mi karawoon gi jaay naa la ko mooy xamuñ lool majhul dugg na ci waaw léegi mu ne ak lan di jaay ab beurre boo xam ne ci ci soow la ne mooy loo xam ne teqe mooy euh, dax bi mbir mi matagul nga ñëw jënd ko noon te yow xama ko exactement moom ci ci soow mi la ne parce que yow man ngaa foog ne lii de quantité sàngam lay tolloo la war tolloo alors que loolu parce que soow mee tax mu ne wala labanun fii dira li bokk na tamit yi ñuy tere mooy di jaay soow moo xam ne ci <coughs> ci nag wi la ne nga ne ah gis nga sama nag yi de <laughs> fees nañ dell ak soow de waaw léegi bu ci nekk rek jaay naa la ko jaay naa la benn ween bi nii ñaari ween la benn bi jaay naa la ko ngaratu ko dix mille beneen bi dix mille wala litre yi xam naa moom dina mën a génne ñaata litre quoi léegi yow jaay naa la lii mbir yi loolu moo baax ndax loolu majhul la waaw nan lañ mën a quantifier soow mu nekk ci ci ci ci ci weenu kii ñaata la mën a toll ba koy jaay te alors que waxoon nañ la incertitude warul am ci boor bu nekk ci njaay yi nii kiy jaay nii kiy jënd nii li muy jënd surtout li muy jënd ak tamit waa ji li mu koy jënde waaw xam nga lii li muy jënd moo am insertitude mooy soow mi muy jënd ci weenu nag wi la ne wala ci weenu géléem gi la ne loolu loolu mooy jaay loo xam ne ah waaw dëgg yàlla lii majhul dëgg la moom jaxaalaa tax <coughs> mooy incertitude moo tax du baax voilà voilà euh, léegi euh, am na tamit yeneen façon njaay yoo xam ne day xaram ndax jaxaala ndax incertitude xamuñu booy wax bu ma nee sama kër yeneen ndakaaru de fekk man ndakaaru ma am fa eh, eh, fukki kër yoo xam ne benn bokk ci hectare benn bokk ci mbir bokkuñu ni ma leen tabaxe bokkuñuy kii ma ñëw ne la sama fukki kër ya ndakaaru de jaay naa la ci ñaar wala jaay naa la ci benn non non du baax voilà waaw wala jaay naa la yépp ba mu des benn ba mu des benn loolu du baax mais bu ne jaay naa la sama kër ya nekk ndakaaru ba des bi nekk almadi waaw kay loolu baax na parce que xam nañ bi nekk almadi moom mooy sàngam waa ji xam na ko waaw kon xam na yeneen yi mu koy jaay wuute nag exemple bu njëkk bi sama kër ya nekk ndakaaru jaay naa la ci benn te mu am fa fukki kër lool du baax lu tax parce que <laughs> waa ji kat moo ko ne moom waa ji bu gisee lañ koy mooy xamul lan la ko jaay xamul fan la xam na ne daal ndakaaru la mais comme ko yu bari la il faut mu définir ci benn li tax deuxième bi mu baax mooy le fait que ba mu ne jaay naa la sama fukki kër yëpp ba mu des ba nekk almadi loolu dañuy xam ne mooy yeneen yi xam na ko bi mu génnee bi nekk almadi boobu baax na mais bu nee jaay naa la sama kër yi nekk ndakaaru noonu jaay naa la ci ñaar loolu du baax parce que dara leeru ci voilà ndax incertitude da cee am waa ji mën naa dem ne ah non non waa ji ne ko Euh, waaw kay bañ pare transaction mun na ko léegi <coughs> euh, on va finir transaction bi euh, aywa quinze millions nag wala sama kër ya ci ndakaaru jaay naa la ci ñaar voilà bu nekk quinze millions la waa ji joxe trente millions mu ne ko man nag kañ nga may wan kër gi mu ne ko suba ñu ànd waa ji doon jënd moom xelam mu ngi demoon ci bi nekk almadi ak bi nekk fële point e sawaay waa ji daw sawaay utali rëbës ñëw ba ci foofu sawaay gaayen ne ko ne ko eh kër kër gaa ngi kër gaa ngi mu nekk boo xam ne saa yi fu délabré la loolu mënu ci am loolu bu boobaa du wor waa ji wax nga nag ah non non non waxoon naa la ko si sama kër yi nekk ndakaaru jaay naa la ci ñaar bii mooy benn euh, euh, beneen bi mu ngi fële ci champ de course voilà gay ah, man je pensais que mooy loolu lépp day tax ndax affaire bi dafa leerul incertitude da cee am gis nga exemple yi gis nii yëpp mooy jaxaala incertitude ak wor boo xam ne soit waa ji mooy wor boppam waa ji bopp kiy jënd lañuy ñuy wor wala kiy jaay voilà bokk na ci façon njaay yi nga xam ne ba léegi dañ koo xaraamal ndax jaxaala ak xaadar mooy di jaay loo xam ne mooy jaay loo xam ne moomoo ko waaw te lii bii nii gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama Seydina Hakim ibn Hizam kañ lañ gisoon tarjamaam hmm? Seydina Hakim ibn Hizam kañ lañ gisoon tarjamaam ku ko fàttale ko Hakim ibn Hizam ko est-ce nañ ko gis xanaa kay ñemewoo laaj loolu lool kay xanaa ñemewu ko laaj walla yëf yi daa yàgg walla yëf yi daa yàgg bokk moom mi yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne ko laa tabi' ma laysa indak bul jaay li nga xam ne newul fi yow bul jaay li nga xam ne newul fi yow loo moomul bu ko jaay mais ci fatxu Makka lañ ko gis fatxu Makka bi nga xam ne ci lañ ne ñii di gis njàggat yi ci lañ ko gis hmm? ça commence à être grave parce que j'aurais compris bu doon gaswatu badrin lañ gisoon tarjamaam sax nga ne loolu moom dafa gën a yàgg loolu sax mën naa la ko may mais ñu nekk ci li nga xam ne mooy njàngatu am xare bu ñu gis muy fatxu makka gaswatul fatxi di gis njàngat yi ñuy laaj diw defoon nañ tarjamaam radiyallahu kañ xamoo kañ la kon kay loolu mooy sax jarul may laaj mooy kan ndax kon comme que fàtte nga loolu voilà en tout cas li ma ci soxla woon mooy ba ñuy gis laa tabia lay laysa indak hmm? boo bale gisoon nañu xadiis euh, bi waaw ndax dane dama dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hmm? ma ne ko man de nit damay dikkal di ma laaj hmm? ma jaay ko loo xam ne man aw ma ko hmm? est-ce que dama koy jaay ba pare ah ñëw ba wax ak moom jaay ko mbir mi dem dóor ko jënd ñëw di ko jaay yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko laa tabi maa laysa indak waaw mu ne ko bul jaay lu newul fi yow te lool waa asxaabu sunan daal dinañ koy solo am na ci beneen riwaaya mu ne nahaani rasulullah sallallahu alayhi wa an abi'a ma laysa indi yonent bi alayhi salaatu salaam de daf maa tere may jaay loo xam ne newul fi man kon ndax lan aw problème parce que mais yow li ngay jaay moom joxoon nañ la exemple foofu ma ñëw Sandaga ne jaaykatu Sahih Imaamul Bukhari waa ji jaay livre livre yi ne ko man de damaa bëggoon Sahih bi laa bëggoon a jënd mu ne la ban saxiix nga ne ko bu imaamul Buxaari xanaa rahmatullah alayhi nga ne ko mu ne la quinze mille lay jar nga ne ko baax na waaw mu ne la négal ma ñëw nga jox ko quinze mille yi mu ne xaaral ma ñëw dem ci benn xaritu commerçant am na ko yaa ngeeg saxiix bem dese nga mu ne waaw mu dal di koy jëlal loolu jël ko ci waa ji daal di ñëw daal di lay jox mooy loolu moo baaxul parce que c'est bien possible ndax waa ji mooy bi transaction bi am marchandise mi jaay amu fi marchandise mi muy jaay waa ji laysa inda newul fi moom tam moomu ko te amu ko sax njortu na ne rek wala gisoon naa ko ci sama mbokk mi loolu wuute naag bu ne ko woon a ah, loolu amu fi mu dem jënd ko ci xaritam bi ñëw jaay ko lool mën naa ne nii mu ñëw def transaction bi ci kaw loo xam ne ba koy jaay amu fi nekku fi bi mu koy jaay nekku fi amu fi mooy téere bi amu ko te pourtant jaay jaay na ma ko quinze mille ba pare dooru génn dem uti ko lool mooy laa tabia maa laysa indak bul jaay loo xamante ne mais moomoo ko jamono ji nga xamante ne nii la ngay fas mbir mi newul ci yow waxoon nañ la lool moo tax nit mënoo ñëw ma toog nii ne diw man di damay jaay parfum mu ne la man nag za'afaraan ji laa soxla walla misk boo xam ne flacon wu xawma ñaata centilitre wala yu mel noonu añ na ko waaw mu ne ko loo koy jaay mu ne ko dix mille dix mille flacon waa ji ne ko jënd naa ci cinq mu ne ko indi kon de cinq fois dix la moom waaw waaw fois dix waa ji jox ko mbir yi ba pare mu ne xaaral waaw ma dem ci sama mbokku jaaykat bi bu ma demee gis naa ne am na ko mu daal di ma koy ma jënd ko ci moom mooy li xaraam fi mooy jamono ji muy conclure affaire bi ak waa ji di fas njaay mi mais li muy jaay yoru ko amu ko amu ko mooy moom ci majhul day jaay loo xam ne maaduum la ci ci moom jamono jooju parce que wax naan moom dafa am njort rek foog ni waa ji am waa ji même bu dee gisoo na ko man dem waa ji ne ko ah lii nag dafa am koo xam ne moom moo ko jënd dafa waxoon ma bàyyil ko foofu mu ngi ñëw jëlsi ko dama koy livre d'ailleurs yónni sax oto bi camion bi wala boog yónni na booyam bi ngir mu ñëw jëlsi ko bu boobaa problème du am problème am te le jamono ji ngay jaay ngay jaay di basé wu ci loo xam ne existé wul moomoo ko nekkul sa milkiya amoo ci propriété te kenn délégué wu la lasta bi asil wa lasta bi wakil yow du yaay ki moom njaay mi mais tamit kenn ne wala jaayal ma ci jamono jooñ ngay jaay loo xam ne amoo ko loolu la yonent mi alayhi ah, waxoon nañ la nag ma <laughs> fàtte naa fàtte woon naa Seydina Hakim ibn Hizam d'accord naa di jéggalu bu baax tey ñaan nga defal ma kiis man la ah kiis nag yaakaar naa ki ngay waxal moo la ko gën a soxla bu ma xamoon fu ñu koy defaree waaw dinaa dinaa wax ñu defaral ma kiis loolu demal seet sëriñ su mag si ak ñi nga xam ne <laughs> ñoom xam nañ yooyu mais man bu ma ko xamoon ni bu ma gisoon koo xam ne daal man na maa joxum kiis ma xam ne moo ko defee di mokkal kese dinaa ko def waaw manama waaw waaye fàttaleku naa benn mbir ma ne la loo fàttaleku nga ne ma seeka sa exemple yi nga joxe moo ma fàttali nag mbiru bi ngay wax ci loolu ci affaire jaay téere bi ak benn mbir muñ naan assalam wala assalaf hmm. léegi neewoon nga foofu waxoon nga ne wuute nañu am na loo ci waxoon ne woon fii lañ koy gën a leeral léegi nag dañoo bëggoon nag ne woon bu ñu àggee ci lu jëm ci albuyu dinañ ko gën a leeral léegi agsi nañ ci maa ngi lay déglu boo ñu mënee gën a leeral kon ci mbir yi ma ne la jazakallahu anna xayran yal na la buur yàlla fay fàttew ma ko de waaye de lii lu baax la day wone ne yaa ngi même bu dee bon fàtte woon nga lee mais fàttewoo lépp ndax yaa ngi siiwar léegi ma ne la xoolal euh, c'est que euh, assalam wala assalaf mooy lan waxoon naa la foofu mooy bay'u ajilin bi ajil loolu mooy définition bi gën a gàtt ci assalaf wala assalam bay'u salami mooy damay ñëw bayu jaay aajilin loo xam ne ñëwagul mooy marchandise mi ponki jaay nañ ci delluwaat man miy jënd maa ngi yow miy jaay yaa ngi man miy jënd li may jënde xaalis baa ngi ma yor sauf que yow miy jaay nag li may jaay newu fi nga ne ma mais problème am na yow waxoon nga arkaanul bayin bu ci dara loolu dindee fi benn ci bokk na ci liy yàqum njaay ma ne la si si si loolu day yàqum njaay bu ci benn jógee nga ne ma léegi nag fii noo koy lijjante parce que yow li nga wax bayu aajilin bi aajil mooy di jënd loo xamante ne nii waa ji jënd léegi lay fay sauf que moom li muy jënd new fi sauf que li muy jënd newu fi kon kay yow ruknu al musman li nga xam ne moom la ñuy njëgal new fi te ponk la woon ci njaay kon nag j'ai battu en brèche li nga xam ne mooy sa li nga waxoon ma ne la bul yàkkamti battre en brèche dara waaw waaw battre en presse de dafa fekk ne euh, lii nii lii nii ñuy bëgg a wax salam exception la ci régle bi euh, cay moo mën a génne ay affaire de déggal mu ne exception la ci régle ma ne la déet lool daa garaaw yow xanaa déggoo ñu naan la règle bu ne am na exception loolu du xam nga ko mooy ne am na yu bari yoo xam ne ci cas normal lii nii dañ koy tere mais day am ñu ne suuf lii nag alquran mi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mi nga xam ne moom mooy ashari'u kiy tëral àtte yi moom moo ci def exception ginnaaw biñ la waxee liñ la wax ne la loolu buñ manqué ci njaay day yàqu ki nga xam ne nag moo tëral loolu lépp moom moo ne suuf bii bii génne naa ko ci loolu ci cosaan parce que salam ci cosaan boo seetloo mooy ci cosaan laa wax de mooy mooy ni mu demee buñ la ko décrire mooy li ma la wax waa ji man mi jënd gi ak li may jënde sama xaalis sawaay mu ngi sama poos te yor naa lu doy loo xamante ni moom moom moom waa ji may jaay informé wu naa ba xam mbir mi li muy jar suuf ko waa ji bi ma ñëwee dane ma nag mbiri newu fi waaw li ma lay war a jaay nekku fi mooy boo seetloo mooy ponk wopp sotti na ci yoon mooy dafa waroon nekk njaay mu baaxul suuf que mooy yonent ma lay sar sax moo ci accepté loolu nga ne ma ne yow da laa léegi lan mooy wane lii nga wax ma ne la parce que mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaahu anhuma wa ardaahuma dafa wax ne dafa wax ne qadima nabiyu sallallahu alayhi wa sallam xadis boo xam ne mu ngi ci saxiixayni fii a'la darajati sahih laa la tibbale nga xam ne gis nga exception bi ma lay wax dafa nekk loo xam ne lu leer la mu ne yonent bi alayhi salaam qadima an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al hum yaslifuun bi tamri as-sanatayni wa thalath mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Mawlana Abdullah eh, ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaam dafa dëgmal Medina mooy dafa ñëw bi mu fa ñëwee jóge Màkka ñëw fa fekk leen ñuy def salam salam mooy wax nañ la salam dañuy wax salam di wax yas salaf waaw mooy mooy comme li ñu waxoon sànk dangay ñëw fay mu ne yaslifuuna bit tamri tàndarma comme que moom lañ gina mooy di gën naat lu ñu am foofu muy tàndarma yow dangay fay ñaari at pour ñetti at ba ñetti at ngir am tàndarma joo xam ne yow jamono ji ngay faye mooy jamono ji ngay fay tàndarma yu ñorul mooy tàndarma yi waa indiwula ko waaw te ñorul mooy ma ne fii trois ans jënd naa affaire bi xam nga lii lañ la waxoon sànq ne la yonent mi alayhi salaam dafa tere ku jaay athamara qabla an tushqah laata muy tushqah ñu ne ko lan mu ne mooy tuxmaar wala taxmaar tuxmaar bo mu xonq ba man bañ koo lekk mooy mu ñor loolu noonu mu ne gaa yi dafa ñëw fekk waa Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam muy saxaaba yi waa lansaar radiyallahu anhu ñuy def salaf waaw eh, dañuy ñëw ci ñetti at wala ñaari at mooy yow nga fay ngir waa ji léegi lim lay jox mais nekkagu fi fii ak ñetti at ñetti at comme ma ne at yi yépp man maay moom affaire yi bu ñoree rek maay moom loolu laa jënd yonent mi aleyhi ne leen man aslafa fi shay'in fa fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum yonent mi aleyhi ne ku fi def salaf mooy nga ñëw di jënd loo xam ne jamono jëm koy jënd nekku fa bul ñëw ni ngeen koy defe mooy ñoom ni ñuy def baaxul li mu leen fekk ñuy def kenn xamul ñaata ñaata la woon waaw sanatayni aw salaas mooy mën na nekk ñaar wala ñetti at ça c'est bon selon les kii te tamit xamuñu tool bi ñaata kilo la ciy jënd mooy ñaa bu mooy bu ñoree ñaata kilo la ci war a jël loolu it doonuñ koon définir façon boobu mooy li ñu doon wax sànq tere na kuy jaay <coughs> li nga xam ne mooy ñam laata meññeef lu dul mu ñor mu léegi nag salaf bi salam dafa nekk exception te tekki mooy li ñuy jaay ponk boobu new fi li waa ji jaay yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen képp nag koo xam ne defati na loolu mooy ñëw di jënd loo xam ne newu fa nga d'accord ak jaaykat bi que ne moom dina mu nga jox ko xaalis bi après moom mu mais mu ne leen nag pour affaire bi baax lii ngeen di def ngir mu baax nga xam loo xam ne mooy. exception bu mu génn ci règle mooy day nekk fii kaylin man aslafa fii shay'in ku fi defati loolu ñëwati di jënd loo xam ne nekk fa moo xam ab tablet la ab ordinateur la ma dem di jënd ordinateur électrodépôt ñu ne ma nag affaire yi euh, ñëwagul xam nga lool gaa yi xam nañ ko <laughs> dañuy jël seen enseigne seen euh, prospectus yi ñu def ci ne def cinq mooy série limitée voilà li naan série limitée <clears throat> am na sept cent portable <clears throat> yu yaxaw bu mujj bi boo xam ne yu sàmm sumb yi Samsung yoo xam ne <clears throat> moom lañuy jaay sauf que série limitée la le quinze lay ñëw le quinze mars bon pas le tey la lan tey le 12 wala le 13 <coughs> non tey le 13 <coughs> mars non ma semaine bi ci tegu <coughs> le le 22 lay ñëw ma xam ne affaire bi lii de ñi ko soxla ak dëkk bi ni ñu baree. bés bu ma xaaree ba jour boobu boo moyul bu ma demee duma fekk dara waaw léegi loolu charia may na la nga dem ne man ne gaa yi man damaa bëggoon a jënd affaire bi ñu ne la waaw mais yëg nga ne le 22 lay ñëw nga ne waaw nga daal di fay bu ko defee yow ñu ñu jàppal la boobu mooy yow moom de toute façon bii moom yaa ko moom série limitée yi yow am nga ci ku fay am waaw ku fay am lool nit ki mën na koo def loolu mooy salaf mooy jëmmi salaf mooy jëmmi salam mooy ne man li may jënd nekkagu fi mais dafa remplir li tax mu baax mooy li yonente mi alayhi salaam waxoon man aslafa fii shay'in képp koo xam ne dafa ñëw di jënd loo xam ne nekkagu fi hmm? fa fii kaylin na nekk bu dee loo xam ne lu ñuy natt la na nekk ci loo xam ne lu ñu li ñuy li ñuy natt la mu nekk lu lu ñu xam la wa waznin maalum bu dee lu ñuy peser la na nekk loo xamante ne nii lu ñu xam na ko ma ne man kom téléphone bi xam nga leer na dañ lay tegal defal la ne la lii lay def ñaata giga yi am yooyu yëpp dañ koy def ci wet gi ak tablette beeg yëpp marque lii la lii la lii la lii lii lay def ak lii lay def am na photo boo xam ne réversible la walla amu ko yooyu yëpp nga am ko mooy loolu leer na loolu maalum la léegi nag loolu mooy ci yi nga xam ne du lu ñuy peser bu lu ñuy peser la comme ma ne yii jamonoy xaal tàngoor ji fayeen yi ndeysaan ma wax leen lu leen neex ngir ñu bàyyi nelaw yi <laughs> <laughs> ma teg xaal ji ma waa ji camion xaal bi waa ji na moom dem na ci tool yi mais xam naa ne xaal ji moom fayen bi ne man bu ma wóo man daal manuma tëdd ba nelaw parce xaal ci ma dégg ne mu ngi ñëw wala dina ñëw bés bu ma xaaree ba bés ba ma dem fa boo moywul njuufeen bi dina ma dina ma dame le pion léegi man ni may def mooy damay dem ci jaaykat bi ne ko léegi bon xaal yooyu quinze laa ci bëgg quinze bu boobaa nag xam nga ka xam nga xaal par pièce lañ koy jaay parce que bu boobaa mën na nekk ngande xaal mën nekk xaal yu ndaw bu boobaa il faut affaire yi leer mënuñu ñëw ne xaal yi rek après mu ñëw jox ko ay doomu xaal yu ndaw yoo xam ne waa ji moom ay gandi la doon xaar moo tax il faut mu ngir mu baax mu nekk ci loo xam ne lu leer la bu dee ne loo xam ne lu ñuy peser la ay poobarak ak gaa yooyu ma ne man de soxla naa ci tant de kilos waaw nga fay léegi waa ji la mais ilaa ajalin maalum voilà mooy mu jox la date boo xam ne bu ñu xam la amul bon ça va venir la semaine prochaine non non la semaine prochaine loolu noonu kenn xamu ko non non il faut mu wax la lu leer parce que la semaine prochaine c'est vrai ci kaw noonu man nga ne xam nañ la semaine prochaine mais quel jour parce que semaine prochaine du benn mbir ay jour la sept jour la waa ji yow imaginer moom mu basé woon la semaine prochaine mu dégg ci lundi alors que mbir mi lundi la ko soxla parce que moom day tudd mardi ndekete yoo yow sa poobar yeeg sa yooyu di jëm ci yëf yi yow ndeke vendredi nga ci jublu mooy loolu moo tax day nekk ci loo xam ne ilaa ajalin maalum ci loo xam ne ci délai boo xam ne bu leer la comme li waa ji ne le 22 mars la tablette yi ñëw nga fay bu yow moom am nga ci loolu baax na waaw ndax yonent bi alayhi salaam gis ni kon loolu la te loolu moom la kii doon moom la alquran doon wax ah dimu naan yaa ayyuha alladina amanu ida tadaayantum bi daynin ila ajalin musamma faktubuhu eh, mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal ida tadaayantum bi daynin mooy bu ngeen xam nga lii façon dayn la mooy façon bor la mooy façon leble la leble la mooy yow dangaa jox waa ji dara mais waa ji joxagu la dara ilaa ajal ajal boobu mooy maalum bu ñu xam faktubuhu na ngeen ko bind mooy day na boobu tamit foog mu leer mooy li may jënd lan la bu dee lu ñuy quantifier ma man koo quantifier bu dee loo xam lu ñuy peser ma mën a xam ñaata lay tollu moo tax seydna mawlana abdullah ibn abbas doon wax naan ashhadu anna salafa al ila ajalin musamma qad axallahu llahu fi kitaabihi wa adina fii te loolu <clears throat> imaam alxaakim na ko noonu imaam al bayhaqi nañ ko bi sanadin xasan mu doon wax ne moom seydna abdullah ibn abbas maa ngi seede ne muy salam bi ñuy wax nii dañuy wax salaam dañuy wax salaf mu ne as-salaf bi nga xam ne almadmun bu ñu garanti la ilaa ajalin musamma ci délai boo xam ne bu ñu xam la waaw li may jënd new fi mais yow kañ la fi ne nga ne ma jour tel ci mois tel ñu xam tamit ban mois ngay wax est-ce que bu lislaam bi ngay wax wala boog bu karcaan bi entre grégoire wala hijri yi ngay wax ñu leer voilà ay kanta bu nawet bi ñëwee dinaa la euh, dinaa la kii bu nawet bi ñëwee loolu lay sa biir kii maalum parce que loolu c'est c'est aléatoire mën nañoo toog nawet bi sax du am sécheresse am wala mu yéex am mooy il faut mu leer mu doon wax maa ngi seede que ne salaf boo xam ne bu ñu garanti la ba ci jamono joo xam ne bu ñu tudd la lool buur yàlla moo ko daganal ci téereem bi ba pare joxe ci ndigal kon loolu la kon loolu la euh, lii nag charian nag da koo def parce que de moom laa la ne lii exception la boo xam ne charian moo ko génnee ci règle bi moo ko seppee ci li nga xam ne ci yoon da doon xaram ndax mooy jaay loo xam ne bi li ngay jaay newu fi mais ngir yombal mbiru nit ñi la ndax sharia lool la innama yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra allah oh. dëgg-dëgg buur yàlla nammul ci yéen euh, li mu namm ci yéen dëgg-dëgg mooy yombal waaye nammal nammul ci yéen ak jafeñ-jafeñ voilà moo tax gis nga sharia bi nim ñu yombale mbir yi ñun nag dañoo jàpp ne suñu doomu jamono keneen nag mbir yi li tax charian euh, bi dañoo gis ne dafa difficile waaw waaw mooy ñoo xam ne fardu lañ ko jàppe fardu lañ jàppe charian boo leen nee li àtte bi yàlla ñu jàpp way dagg loxo kii oh, c'est horrible ñoom yooyu lañuy xalaat parce que dañoo jàpp ne ndeysaan lii nga xam ne mooy alxanafiya samh yoon wi nga xam ne moo cowooral jëm ci borom bi subhaanahu wa bi nga xam ne ci moom la jóge ci moom lay dellu hein woyof ndeysaan millata ibrahima xanifa wa ma kaana min al mushrikin yoonu seydina ibrahimul xalil ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalaam ñu jàpp ne mbir yi ay coonoy kese la kuñ ci wax mbiru àtteb sharia àttey yàlla du ci takk du ci fase du ci dara bu ñëw ñu dem ci tribunaux yi nga xam ne mooy yu layik yi wal iyaadu billah miraas sax miraas miraas miraas da gis dangay gis gaa yi subhaanallah yàlla nga gis ñoo xam ne dañ naan bu ñu doxalee li charian wax ñun duñu bari la ni ñuy def tribunaux yi lañuy ñuy déposer yi par force bu ko defee ñépp yem ci waaw kooku mooy abdu diinaar abdu dirhami wa diinaar wallah kooku mooy jaamu dërëm ak di diinaar abdu seefa wal euro wa dollar abadatu dollar ñooñ ñooy jaami dollar njaw xaalis ñoom xaalisa leen fël moom moo yóbbu seen lépp moom la ñuy jaamu moom la ñuy topp walla iyaadu billaah taisa abdu dinaar te kooku torox na waa ji nga xam ne alal mooy <coughs> mooy moom mooy jaamu alal moo ko yëkkati moo koy toogloo moo koy waxloo moo koy noppiloo moo koy jëfloo léppam intérêt la ngi gis ñoo xam ne toll nañ foofu charian bi loolu dañ ko gis waaw fàllaay kese la laysa bi shay du tus teg leen fële walla iyaadu billaah fekk arrangé wu leen léeg-léeg sax du leen xam ndax arrangé na leen ndax moo bi ci boppam mooy moo moo leen di terroriser fu ñu ko déggee daw eh, saa dañoo bëgg a boole yàlla ngir def lu leen neex waaye kooku laa yax yaxda illa nafsa kooku warul dul boppam waaw lii ndax aajowoo gu ko jullit ñi aajowoo ak nit ñi charian hmm? daal di ñuy defal lii loo xam ne ci cosaan dafa waroon a xaraam mu accepté ko ne lii man ngeen koo def ndax soxlawu nit ñi liñ ko soxlawe ndax du tout temps li nga bëgg jënd tout le temps mu disponible waaw ngir yombal mbir yi allahu akbar ah moo tax boroom mu daw wana rahmatullah alayhi ne euh, salam bi dafa bokk ci li nga xam ne dañ koo excepte ci jaay loo xam ne nekkul ci nit ki nit ki koy jaay bu ko gis nga wax nañ la ko sànk waaw ndax aajowoo gu ko boroom nit ñi soxlawoo aajowoo ko ñu daal di koy eh, hein ñu daal di koy daganal sharia daal di koy daganal yonent mi aleyhi salaatu wa salaam daal di koy permettre kon loolu la kon ci kaw noonu def nañ tuuru daanaka xarar yi nga xam ne léegi nag léegi boo xamee yii nag yi ñu gis ay xadis yaxu xadis moo ci ñëw ñu jeexale loo xam ne dafa niroog moom dafa niru ne lii nuy war da baax mais sharia baaxal ko ne lii baax na muy salam muy salam loolu nag dafa léegi nag transaction la boo xam ne gis nga ni mu bari woon jamono yooyu la bari léegi ñaata yoon ngay gis ci prospectus yi loo xam da nga koy bëgg mais mais ñëwagul gaa dañ naan la date d'arrivée sàngam waaw date d'arrivée naan ka di kii lay am loolu bu dee da ko soxla aajo nit ñi da ko soxla loolu sharia may na la loolu wala nga ñëw di jënd loo xam ne ba nga ñëwee amu fi waa ji ne non affaire dafa am rupture rupture de stock te man jamonoy sàngam lañ may livre léegi ni ñuy def mooy euh, temps jamono sàngam lañ ñuy livré yow ñaata kilo nga ci soxla woon bu dee ceeb la ñaata kilo nga ci soxla woon bu dee ceeb la nga ne man nag soxla naa ci cent kilo ñuy ñaari cinquante kilo rue parfumée deux fois cassé waaw bu Thaïlande marque éléphant eh, loolu leer na di léegi mooy kon wasnin maalum leer na léegi il a ajalin maalum kañ ma la le 23 mars lay agsi loolu baax na waaw lii mooy charian de lii mooy charian arafahu man araf man arafa wa jahilahu man jahila xam na ko ko xam réere na ko ku ko réere nit ñi nag mënuñoo jàpp di leen forcer naan leen par force kaay leen xam ko waaw leeral mbir yi leer na boroom xam-xam yi leeral nañ ñu ko léegi nag ku nangoo ku bañ a fi ne waaw te nangu wolof ñaay nee nañ jël nañ cëru ñi bañ kon nag dañ fexe xam yi incha ci jataay bii di ñëw gis nañ kon li jëm ci wàllu xarar ak la bii di ñëw ci ñu ñëw ci yeneen façon njaay yoo xam ne ci yu ñu tudd gisoon ko dañ euh, limaan nañ leen ci intro ci début bi euh, ci jataay bi gëne yi façon yi nga xam ne lii wa lii wa tax ñuy xaram ginnaaw jaxaal ak xarar bii di ñëw ñu gis yeneen ci façon yooyu nga xam ne ba léegi ci njaay yi nga xam ne dañu xaram ci sharia wallahu taala alam wa wa ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin